ñu ngi woon nag ci laaya bi nga xamante ne nii moom lañu war a gis tey mooy laaya 41 bi fi suñu boroom di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa fi aadin id arsalnaa alayhim ar al-aqiim suñu boroom kon tabaaraka wa ta'aala mu ngi tudd ñi nga xam ne mas nañ fee jaar doon weddi fi mu jaar ñoom lii nag da ko doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko wax waa Makka di ko wax ci alquran ngir ñu def ndànk te xam ne ñoom ñu doon weddi naan naan moo yeewu bés bi ñuy wax kañ lay xew bam naan leen innama tu'aduna la saadiq wa inna ad-diina la waaqi' ba nga ba nga xam ne ca njaal beenu saar bi naan leen dëgg-dëgg liñ leen di digde mooy lu dëggula mooy gis nga bésu pay bi la waaqi'un luy dal la luy rot la léegi nag mu ngi leen di wax par kenn kenn ña nga xam ne ñoo leen fi jiitoon doon weddi lan moo leen dal mu ne wa fi aadin nekkoon na tamit ci waa man màndarga bu mag boo xam ne war naa tax yéen nit ñi ngeen tiit te dellu ci seen boroom wa fi aadi nekk na ci waa aad di waa kër seydinaa Huud alayhi salaatu wassalaam id keroog ba nga xam ne arsalna alayhim ar-riha al ba nga xam ne ci lañu weddi ma daal di leen yónni la nga xam ne mooy ngelaw ba nga xam ne mooy yiw newu ca ngelaw nga xam ne amul barke dara lu baax nekku ca dafa nekk loo xamante ne lu ngelaw lu jaasir laa leen yónni maa min shay'in gis nga ngelaw loo lële du bàyyi min shay'in dara fa mu fu mu jaar du bàyyi dara atat alayhi fépp lépp loo xam ne romb na ca kawam illaa ja'alathu karramim da koy def ko mbóob moomu muy ñax moomu nga xam ne dafa wow nga xam ne boo ko laalee mu ma xoñoo mu ne loolu ñooñu loolu leen daloon mu ne wa fii samuuda bi ñeneen kaay leen ma jox leen beneen misaal yéen waa Makka wa fii Samuuda nekkoon na tamit ci waa tribu de muy waa kër waasoo waa kër Seydina Saalih alayhi salaatu wassalaam ñoom it amoon nay màndarga yu ma leen tegoon id ba nga xamante ne nii qiila lahum lañ leen wax tamatta'u hatta hin léegi nag bànneexu leen ci seen dëkkuwaay yi nag ba ci kanam ndax mooy lan mooy ba nga xam ne ci lañ leen yónnee ñoom ñoo laajoon neneen nañ leen indil li nga xam ne mooy mooy naaga ga muy gëléem gu jigéen nga ñu daal di koy cor moo tax ci suuratu Huud leeral na foofu moom boroom bi sabaraka wa mu ne dañ leen ne tamatta'u fi daarikum fi diyaarikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub suñu boroom da leen ne hee yéen léegi nag tamatta'u mooy nag bëgg leen voilà nekk leen nag seen kër yi nag ngeen bànneexu bànneexu leen ci seen kër yi salaasata ayyaamin na leen leer ne nag juróomi lii mooy ñetti fan laa leen may ñetti fan kese laa leen may mooy ne falaa àpp bi yem léegi nag mbugal mi daal di ñëw ne leen nag kon salaasata ayaamin daalika gis ngeen lii nag moom waadun daa nekk dige boo xam ne xayru makzub mooy ne nekkul loo du dige boo xam ne dañ daan dañ koo dige woon amatul de ak kay am sax moo tax mu ne leen moo ñoo ci lañ leen wax ba fii samuda bañ defee seen caay-caay ga ñu ne leen kon tamak tamu bànneexu leen xattaa ba ci kanam ñetti fan ngeen am mooy ne ci ñi ñetteelu fan ba buy jeex rek ci la mbugal mi di dal seen kaw faatawaan amri rabbihim ñu daldi bu way daal di faalewuñ sa an amri rabbihim mooy la xamante ne mooy seen digalu boroom mooy ba mu leen yónnee li nga xamante ne nii mooy ne ba gëléem nga nga xam ne ñoo ko laajoon kat ñu daal di ne waaye yow suñu yoon da cee ne daal di koy cor daal di daal di fetteerlu ci seen mbiru boroom ak digalu boroom ni duñ ko jaamu fa axadathum sa'iqatu léegi nag ca leen mbugal ga daal di dal muy yuuxu xaacu ga nga xamante ne nii moom la malaaka ba xaacu woon seen kaw seen seen xar seen dënn ya daal di xar wahum ta ñoom yanzuruna ñu nga ne nemm de xool mbugal ma ba ñuy ñëw ñu ngi ko doon seen di ko gis de ne fa mastata'u min qiyaamin gis nga ba mbugal mi dalee seen kaw ba ñoom ñépp ñu ne nemm mel ne ay anjaazu naxlin xaawiya mooy mel ni ay dàttu tàndam ma yu ñu simpi daal di teg fële comme ni ñu ko gise woon ci suuratul qamar nee nag ba fa mastata'u min qiyaamin kenn ci ñoom manul woon a jóg manul woon a yëngu sax wama kaanu muntasirin te kenn nekku fa woon di leen dimbali ba mbugal mii du leen dal mu ne wa qawma nuuhin kaay ma jox leen misaalu ñeneen ñoo xam ne buggool mi dal na seen kaw wa qawma nuuhin waa kër seydinaa nu alayhi salaam min qablu lu jiitu woon ñi ma fi jot tudd nii ñépp innahum dëgg-dëgg ñoom kaanu dañoo nekkoon qawman ay nit ñoo xam ne faasiqiina ñu génnoon ak topp la ginnaaw bi xam ne ci kaw asamaan si suuf si la ko def ngir ngeen jaamu ma waaye yéen jaam yi mu ne wassamaa te asamaan si leen tiimkat banay naa haa ñoo ko tabax bi aydin ci doole wa inna te ñun borom bi la muusi'una ñoo ko yokk mooy dafa nekk ci en perpétuelle expansion mooy l'univers nga xam ne day di yaatu ñun ñoo ko yaatal war ardata suuf si ngeen di dox farashnaaha man boroom bi tabaaraka wa taala ñun dañoo ko tàllal fa ni'mal maahiduuna ëskëy ñi nga xamante ne nii ñoo ko def berso tàllal ko noonu ci di dox di ci tegal seeni bagaas ak seeni kër wa min kulli shay'in bokk na ci xéewal yi ma leen defal ngeen war maa jaamu lépp rek wa min kulli shay'in lu am rek shay'in xalaqnaa bind nañ zawjayni def nañ ko mu nekk ñaar góor ak jigéen la'allakum tadhakkarun ngir ngeen fàttaleku mo moo tax ma defal leen loolu kon nag wax naa leen fi li nga xam ne moo daloon xeet yi doon weddi waaye wax naa leen xéewal yi ma def ak màndarga yuy wan ne ci kaw suuf ak kaw asamaan si yuy wane ma a gaaw leen yéen yéeféer yi daw jëm ilallahi ca borom bi waaye fa firru yéen julli ñe daw leen yàlla mooy objectif keneen ku dul moom du objectif daw leen jël leen seen seen bëgg-bëgg seen namm-namm seen objectif seen finalité lépp na xam ne def leen ko boroom bi tabaraka wa taala génn leen ci mooy yàlla yi bu leen kenn jaral mooy yàlla daw leen jëm ci boroom bi tabaraka wa taala inni man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lakum ñeel naa leen minku tukkee fa borom ba nadirun koo xam ne nag kuy xuppaate kat laa de mubinin bu leer wala taj'alu ma allahi na axar te bu leen def nag bu leen di boole ak yàlla beneen yàlla di ko bokkaale inni man rasulullah alayhi wa wasalaam lakum ñeel leen minhu ci loolee ci moom borom bi laa tukkee nadirun du xuppaate kat mubinun bu leer kadhalika naka nii nag maa atal ladina min qablihim yonent bi alayhi salatu wasalaam suñu borom nag di ko yëgal misaal ñu ma la fi wax yëpp nii lañ ma sa mel kadhalika naka nii maa ata alladina min qablihim masula dikkal ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci kaw suuf fii min rasulin ci ndaw yàlla wa salaam ndaw bu ma leen mës a yónni rek xam nga lan la ñuy wax illaa qaalu lu dul ñoom ñépp daal benn tontu lañ amoon dañ naan saaxirun kii de moom daa nekk njabarkat aw majnuun wala dof la wala ñu ne saaxirun njabarkat la aw majnuunun ta dof la atawaasaw bee suñu moroom ne waaw ñoom xanaa dañ koo dénkante ba ba peuple bu ñëw waaso wu ñëw fu ma yónni yonente rek ñu wax mooy ñoom daal ñoo bokk ñuy tontu ndax dañ koo dénkante boobu suñu boroom ne bal hum qawmun mooy ne dénkante ñu ko sax waaye li am mooy dañoo nekk rek ay nit ñoo xamante ne nii na mooy dañoo beew fatawalla anhum yow jullit bi yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye yow jullit bi nga xam ne moom lañ la royloo dummóoyul anhum ñoom boo leen xasee woow mu leer wan leen alquran wan leen sunna mbir mi leer léeg-léeg nag dee leen ko fàttali waaye buñ demee nag ba nekk ci foo xam ne moom faaleetuñ la duy du nar laa sonal nar laa sax dëpp ci baax gi nga ne du mooyu leen fama anta bi malun bu boobaa kenn du la ŋàññ ndax li nga waroon a def woote nga mooy digle nga bu baax tey tere li nga xam ne mooy safaan boo ko xasee def mu leer moom nit ñi di fontu di continuer ci liñ ne yow neyal ci li nga ne lool dinañ ci ñëw bu ñëwee ci saar yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci suuratul maa'ida inshaa allah mu ne wa zakkir te yow fàttalil rasulullah fa inna dhikra ak jullit bi alayhi salaatu wassalaam ndax kat fàttali tanfa'ul mu'miniin moom day jariñ saa su ne ki nga xamante ne mooy ngëm yàlla yi mooy du dee ci taat fàttali bu dee fàttali dina jariñ déedéet mooy fàttali ndax fàttali day jariñ saa su ne wa maa xalaqtul jinna taman borom bi binduma ñi nga xam ne ñooy jinne yi wal insa ak nit ñi illaa liya'budun lu dul ngir ñu jaamu ma looloo tax borom bi indi ñu fi indi wuñu fi ngir ñuy feesal suñu compte yeeg suñu waxande yi ci alal ak am am ak moom moom lu ñu moom de déedéet ngir jaamu boroom bi yooyu dañoo war a jàppale ci jaamu gi ñuy jaamu boroom bi wa maa uri maa uridu minhum min rizqin suñu borom nag ne kaay leen ne maa uridu man de minhum ci ñoom jaam yi min rizqin ci benn wërsëg binduma leen ngir ñu may wërsëgal de wala di liggéey di ma jox wa maa uridu an yat'an yut'imun te tamit nam moom ak ko binduma leen ngir ñu may jox di ma leel man borom bi darul lekk sax di naan bañ koy defal loolu lool taxul ma bind leen inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala huwa moom sax par contre huwa moom ar-razzaaq mooy mooy wërsëgalaakoon bu mag bi dhul quwwatil matin mooy borom kattan gu tar gi mooy wërsëgal ku ko soob waaye nag bés bu la wërsëgalee loolu beew loola ba tax yow jaamu woo ko na nga xam ne moom mooy boroom kattan gu tar gi de mu ne fa inna lilladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashaabihim mu ne fa inna lilladina zalamu ñeel na gaa yi nga xamante ne ñoo weddi fii ci wàkka ci Makka ak àddina ba muy wee bi tukki ñi nga xam ne ñooy bokkaale seen boroom te ba dee ci zanuban waat naa ne ñoom de dinañu am li nga xam ne mooy mooy baag bu rëy bugal moo xam ne cër bu rëy rëy rëy ci mbugal mis la bu mel ni zanu bi ashaabihim baabu mbugal lu cër bu rëy bi nga xam ne moo daloon seen mbokk yi leen jiitu woon ci kéefër tama tudd ko fii ci saar bi afala tastan kon nag fala tastanjiluun kon nag fala yastanjiluun kon ñoom bu ñu njëkkante ñoom lu mbir mi ñëw naan la affaire bi anam mbugal ñu ñuy wax na gaaw kon nag suñu waroon ne ma ñi leen fi jiitu jotoon nañu mbugal mu tar te ñii dinañu am bu mel noonu bu ñu génnul ci seen kéefër gi ñu ne kon nag afala yas fala yastanjiluun bu ñu fi nekk di njëkkante di jàkkamti mbugal moomu de toute façon waxoon na leen dina la waaqi' dina rot dina leen dal bu ngeen génnul ci seen kéefër gi fa waylun toskare fa waylun xur wuy bërbëri ca biir safara fa waylun kukk lilladina kafaru ñeel na ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla min yawmihim ca li nga xamante ne ca bés ba nga xam ne alladi moom la nga xam ne moom lañ leen doon dég di yawmal qiyaam bu boobale lii lépp dina leen ñeel wallahu ta'ala alam foofu la saar bi yam wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin